hadis bi mu ngi noonu lëkkaaleem ak bunt bi leer na leer na naññe waaw akbar kon al imaamu Nawawi rahimahullahu taala mu daal di ciy teg beneen xadis ah mu daal muy xadis kon numéro deux cent quarante et hmm? deux cent quarante et mu ne wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu kullu ummati mu'aafan illa al-mujaahiriin wa inna mina al-mujaaharati an ya'mala ar-rajulu bil-layli 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alayhi fa yaquulu yaa fulaan amiltu albaarihata kada wa kada wa qad baata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitra allahi ta'ala wa yusbihu yakshifu sitra allahi ta'ala alayhi muttafaqun alayhi kon hadis bii la ci al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala daal di teg ah mu ne wa anhu muy hadis mooy ñaar ñaar téeméer ak ñaar fukk non non fukk ak ñeent fukk ak benn hein mu ne wa anhu hadis bii mu ngi koy jële ci ki mu ko jële woon ba léegi muy Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa annahu qaala mu ne neena sami'tu rasulallah man di dégg naa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam muy wax ne kullu ummati bépp sama xeet sama xeet ñoom ñépp ñoom ñépp waaw mu'afa ñu ñuy jéggal lañu waaw ñu ñuy jéggal lañu seeni bàkkaar seeni ñaawtiif illal mujaahirin ba mu des ñi nga xamante ne nii ñoom dañuy def lu bon ba pare di ko siiwal mu ne wa inna minal mujaahirati te bokk na ci siiwal lu yées lu bon an yaamala mooy mu jëf ar rajulu nit ki bil layli bu nee nit ki nag ar rajulu góor ki tekkiwul góor ah góor ñi ñu naan garçon après fii moom bokkuñu ci ah non non non non mooy góor ak jigéen a ci yam waaw mooy góor ak jigéen ñoo ci yam mu jëf ak jëf ju ñaaw ci guddi gi après lu muy def summa yusbihu ginnaaw gi mu xëy nag waaja daal di xëy nag ca suba ga nag loolu mu lëgëy ba mu xëyee waqad satarahu Allahu alayhi borom bi suturaal na ko lu ñaawam lool mu def ci kawam muur na ko kii ki e, muur na ko kiiraayu balaanum suturaam ba kenn yëgu ko kenn xamu ko kenn soupçonné wu ko léegi nag est-ce mu con continuer ci dol déedéet fa yaqulu mu xëy naan diw yaa fulaan yee yow diw amiltul baarixata gis nga biig <laughs> biig jëf naa ci lu ñaaw kadaa wa kadaa nàngam ak nàngam Allahu akbar <laughs> waaw diw man def naa nangam ak nangam bii temps Allahu akbar Allahu akbar def naa nangam ak nangam léegi mu ne waqat baata te moom bi mu xëyee ah bi bi bi bi mu fanaanee lépp li mu fanaan yépp ak lu ñaawam loolu mu doon def. moom yasturuhu rabbu mu ngi passé nuit bi yëpp boroomam di ko suturaal te ba muy def lu ñaawa wa yusbihu kan léegi nag mu xëy lan la faye njekk gi ko boroom bi defal hein lan la ko faye wa yusbihu yakshifu muy wuññe allahu moom ak xamaaqa dëgg dëgg dëgg gi waaw ak xamaaqa moom la français yi di wax nit koo xam ne boppam dara newu ci mooy ku boppam xupp newul koo xam ne wérut ay xalaatam baaxut mooy lii mooy borom bi suturaal ko guddi gi yëpp mu xëy waaw yakshifu di wuññi sitrallahi alayhi waaw li nga xamante ne nii mooy sutura gi ko borom bi suturaal Allahu akbar Allahu waaw mu koy su wuññi malaan ba ko borom bi muuroon ngir bu ko kenn yëg mu ne muttafaqun alayhi hadis bii de ah muttafaqun de waaw mooy duppoona soloo ko alayhi ci moom kan al imaam al al imaam Muslim ibnul Hajjaaji al Qushayri an-Naysaabuuri hadis bi nag da ngay xam ne ñoom ñaar dong ko solo ci waa ashaabul kutubu sitta ak imaamu Ahmad solowu ko newul ci Muwatta ñoom ñaar kese al imaamul Buxaari te ku nekk ba nga ko solo benn bërëb kese nga ko indi al imaamul Buxaari wa Abul Husayn Muslim lan abu abu Abdillah <laughs> Muhammad ibn Ismaïl ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Buxaari rahimahullahu ta'ala mu ne ci kitaabul adabi foofu la ko indi ah kitaabul adab mu ne hadda mu ne baabu buntu moom wax naa la moo defal buntu boppam baabu satri al mu'minu ala nafsi buntu way ngëm yàlla gi war bu mu war a su di suturaal boppam ginnaaw ba ko boromam suturaal mu ne haddathana Abdul Aziz ibn Abdillah mooy al Uwaysi Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Yahya ibn Amr ibn Uways ibn Sa'd al-Akbar mooy al-Uwaysiyu al-Aamiriyu rahmatullahi alayhi al-Madaniyu taalibe imaamu Maalik la woon rahmatullahi alayhi qaala mu ne bii nag jëlawu ko ñoom mu ne haddasanaa solo nettali nañu Ibraahiim ibn Sa'd kii surtout Seydina Abdurrahmaan ibn Awf la Ibraahiim ibn Sa'd ibn Ibraahiim ibn Abdurrahmaan ibn Awf az-Zuhriyu Abu Ishaaq al-Baghdaadiyu rahimahullahu ta'aala nabi an ibn akhi ibn Shihaab moo ko jëlee ci doomu frère al imam ibn Shihab Abu Bakr mu siiw ah Muhammad ibn Shihab dafa am frère am boo xam ne Abdallah ah la tuddoon ah moom moom rak moo jur kii di Muhammad waaw <laughs> Muhammad ibn Abdillah ibn Muslim ibn Ubayd ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab comme comme ibn Shihab rek Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab ibn Abdillah ibn al-Harith ibn Zuhra al-Qurashi Zuhri frère am bi moo Abdallah ibn Muslim ba Muhammad ibn Muslim kii mooy imam Zuhri frère am bi ma Abdallah la tuddoon ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah kon mu frère am bi nag dafa am doom ju tuddu Muhammad boo xam ne day jële ci bàyyiti xam mooy frère papaam muy al imam ibn Shihab rahmatullahi alayhi moom moo ko ci moom la ko jële an ibn Shihab mu jële ko ci bàyyiti xam di Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab mu siiw Abu Bakr al-Hijazi al-Madani rahmatullahi alayhi an Salim ibn Abdillah moom moo ko jële ci Salim ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma qaala Salim ne qaala man de mooy doomu Ibnu Umar la radiyallahu anhuma radiyallahu anhu muy Salim liñ fi dudd bari na ah keroog bi ñu affaire man maa doon marié sama baay invité saxaa yi ay mbooloo ci saxaaba yi ba sëy naa Abu Ayyub <laughs> waaw Abdallah yéen léegi daal seen seen daal seen miir daal da leen bi solal ay yére Salim <laughs> boobu la <laughs> moom moo mu ne sami'tu man di dégg naa Salim Aba Hurayrata waaw mu jëlee naa ak Seyna dégg naa Seyna Abu Hurayra lii dañ ciy jàngale nit doone man sama baay daal moom ku baax la sëriñ bu mag la man du ma jëlee ci keneen xam nga baay mooy Abdallah ibn Umar te radiyallahu te jamono jii Abdallah ibn Umar nga doon dund nga ne ma ah noo xame man ah Seyna Abdu Abdallah ibn Umar moo mujjee génn àddina Seyna Abu Hurayra di <laughs> Seyna Abu Hurayra disque bi la soixante di waajo jot ci la génn àddina Seydina Seydina Omar dund ba dépassé foofu yëpp bàyyam a ngi foon te neewul man daal sawaay waaw loolu yëpp yëppu fanatisme la loo xam ne ku mel noonu du xam dara waaw man daal alal murid ku dul murid du ma la waaw bu la neexee waaye mooy doo xam dara rek waaw mooy bay na borom xam-xam yoo xamante ne nii moom tëjal ko sa bopp yaa yaa jël caabi day koy ubbi nga damm ko man alëb tiijaan ko dulub tiijaan du may déglu waaw la même chose yow itam de tëjal nga sa bopp xam-xam yoo xam ne du toute façon doo ko xam waaw <laughs> waaw te yow ñi ngay bàkkoo sax yow bàkkoo woo sax ay boroomi xam-xam waaw koo gis muy waxe nii bàkkoowul boroom xam-xama ay pëndalmaan kese waaw ay rëy làmmiñ kese ba pare gin leen a muus wax naa la gars yi dañ lay magu rek <laughs> gars yi dañ lay jéem magu rek di la jaay ne fii mu ne dañoo xam xamuñ dara tanewuñ la de sa joor rafet ci ñoom dong laa wax waaw dara ñuy doxe seen carnet adresse di la jéem a pëndal noonu mooy de waxu aaya wax fii di wan ne man nañoo mokkal alxuraan mais mokkal alxuraan daa tax nga <laughs> xam-xam ah waaw ah oui il faut que ça soit très clair man na mokkal alxuraan di la góndee loolu mais dara fii te warula ko woon góndee waaw am na lu lu màgg mokkal na lu màgg màgg waaw mais nag bu yaakaaree ne fii mu ne mokkalam googu nga xam ne xamul sax li mu fekk gi ci nekk ak lan la ko ba pare di dox lu contraire lu alxuraan wax kooku ko masalil xinaari nga naan kooku sorewul ak li yonent gis nga yahuud yi nga xam ne xummilu tawraata summa lam yaxmiluha ka masalil xinaari yaxmilu asfara bés nga bu dee mokkalu alxuraanam googu doxewul li alxuraan di wax tere alxuraan yi sorewu ko bal da nuur sax li mu digle dara du ci ne kooku moom mbaama yem suñu boroom a ko wax gaa yi nga xam ne dañ leen a yen tawraat ne leen ngeen joxe ko takk leen ko di doxe la fa ne te defuñu ko ñooñu ñoo mbaam ma yem moo xam ne dañ yenu ay ay ay ay ay téere yu am solo waaye jariñu ko dara teewu koo réer te kat téere yu mu yenu am na carte boo xam ne moo koy wan fa mu war a dem mais mbaam daa xam loolu waa waajooju nag ñooy boroom bee ko wax kon nag mu ngi noonu waaw dañ lay magu dong waaw gis nga Salim neewul man sama baay ah man xanaa kon bu boobaa comme li ko ñenn ñu xamul dara ñu ngay dégg ñu waaw man moom du ma jóge Sénégal bu ñëw ba France naar di ma xamal sama diine xanaa boobaa xaw ma ñi ma bàyyi Sénégal ma ne la yow xamoo dara nga naan la ña nga bàyyi Sénégal dañu ngay bàkkoo ñu bari <laughs> am nañu sëriñi naar <laughs> waaw te loolu sax mooy waxe lan ay di ay sëriñu kii naa ak ay façon wax yooyu foo ko gise kuy waxe noonu mooy ab raciste la waaw mooy moom moom ab raciste la boo xamante ne nii gis nga dikkooy iblis jam noonu maa gën kii parce que man ci safara nga ma bind moom ci kii ci ban mooy taxawaalu ci xolam bi neex na ko wala naqari na ko waaw moom na dem faju ji moo gën ci moom waaw kon nag fanatisme baaxul ak man du ma jële ci ñoom diw waaw daal di leen blacklisté man daal sawaay ñoom diw kese waaw baax na yow de toute façon léegi jamono jii ñu nekk borom bi dajale ci benn nit mboolem fànnu xam-xam yi am na de mais c'est extrêmement rare c'est extrêmement waaw am na kay dañaa am mais dafa rare yow nag nga yow bu la borom bi dajewul te boo dajee ku mel noonu yow dina def ci yow loo xam ne idée bu xalaatin bu mel nii doo xam parce que ku am xalaatin bu mel nii boo daje woon bu yonent sax te loolu borom bi wéralu ko ci yaw du la jariñ tus waaw du la jariñ tus parce que yow ci bot di wante ci xeet ak yooyu ci nga ne te loolu mooy jikkoy iblis waaw kon nag mu ne Salim mu ne man dégg naa Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne yaqulu sami'tu rasulallahi dégg naa dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqul kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin wa inna min al-majanati fii majanati la wax xam nga moo tax du riwaaya bii la imaamu al al an-Nawawi indi moom riwaaya imaam Muslim leen di bu dee riwaaya imaamu al-Bukhari yi dane wa inna min al-majanati an ya'mala ar-rajulu bil-layli amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah fa yaqula ya fulanu amiltu albarihata kada wa kada wa qad baata yassuruhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitra allahi anhu kay nga ne wa eh, bon eh, da nga koy firi wala doo ko firi ma non jaru ko xanaa baat bi mu wax majaana <laughs> xanaa majaana majaana majaana comme li al imam al qaadi Iyaad wax rahimahullahu taala majaana moom mooy waajoo xamante ne nii day wax lu ko neex mooy ay waxam xoolu ci mooy koo xam ne ab jumaa foutisme lay jaay waaw xam nga luy loolu mooy man daal sawaay lu ma neex laay waxe waaw lu ma neex laay waxe xam nga loolu mooy ak ak xamaaka gi ñu doon wax ak ak ñàkk bopp waaw ak ñàkk bopp dëgg nga xam ne waa ji daal moom day jël boyal làmmiñam rek lu ko neex lay wax waaw baax naam baaxul sama yoon newu ci waaw waaw mooy koo xamante ne nii laa yubaali bi maa qaala wa maa xiila moom yoonam newu ci bu bàyyi xel li mu wax ak liñ ko wax day ramasser rek moom daal lamme wa ñoom fu ko lamme ñam yóbbu rek fa euh, te yàlla nañ moom xam nga ne bakkan lay waaw koo xam ne bakkanu neen la moom lam nañam du di génne li bakkanam boobu yee di wax waaw faalewul tus ci li nga xamante ne nii eh, moom lay wax te kooku eh, eh, mooy nit la koo xamante ne nii <laughs> mooy lépp lay day day feeñal ay mbiram comme que du faale li muy wax ah lépp lu mu kii mën naa xëy suba wax ko waaw ndax faalewul li muy wax moom yoonam ah bëgg na koo wax c'est sa liberté ah kon loolu mooy almajaana waaw le fait jëf joojee koo xam ne yoonam newul ci li muy wax ak liñ koy wax mooyam loolu day wane ak ñàkk bopp ak ki nga xamante ne istixfaaf bi doyadal li nga xamante ne mooy bàkkaar bu mu def yoonam newu ci day xëy wax ko ah yoonam newu ci ah kon nag nii la ko al imaamu al Buxaari yu daal di solowee kanta al imaamu Muslim moom mu ngi koy ni rahimahullah ci kitaabu zuhdi wa raqaa'iq mu ne baabu nahyi an hatkil insaani sitra nafsi lii mooy mu ne mooy ci téere bi nga xam ne az-zuhd mooy dëddu àddina war raqaa'iq ak yi tooyal xol mu ne baabu buntu bi shuraax yi def anna yu tere an hatkil insaani ke nit ki di xët sitra nafsihi sutura gi nga xam ne sutura boppam la gi daal di defal kon nag ne haddathani mu ne nettali nañu Zuhayr mu ne nettali mooy Zuhayr mu ne haddathani Zuhayr ibn Harb wa Muhammad ibn Hatim wa Abd ibn Humayd al-imam Muslim mu ne haddathani sëriñam yi ku ci nekk moo ko nettali moom dong muy Zuhayr ibn Harb muy Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdadi Abu Khaythama an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala wa Muhammad ibn Hatim de Muhammad ibn Hatim ibn Maymun al-Baghdadi Abu Abdillah al-Mu'addib rahimahullahu ta'ala wa Abd ibn Humayd Abd ibn Humayd ibn Nasr Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala ñetti sëriñam yi yëpp mu ne qaala ñoo ko ci ñoom ñoo ko nettali qaala mu ne Abdun Kanta ci ma sëriñ bi ma mujjee tudd Abd ibn Humayd moom dana haddathani nettali na ma mu ne wa qaala ñeneen kanta Zuhayr ibn Harb ak Muhammad ibn Hatim rahmatullahi alayhima ñoom dañ ne haddathana nettali nañu Yaqub ibn Ibrahima muy Yaqub ibn Ibrahim gis nañ ko ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf az-Zuhri al-Madani rahimahullah ta'ala radiyallahu anhum mu ne qaala haddathana nettali na ibn abi ibn akhi ibn Shihab gis nañ ko sànq Muhammad ibn Abdillah ibn Muslim gis nañ ko ibn Ubaydillah ibn Abdillah az-Zuhri rahimahullahu ta'ala moo ko jëlee ci bàyyi xam an ammihi ci bàyyi xam di al imam az-Zuhri annahu qaala gis nañ ko qaala nee na Salim Salim mawla muy noo doomu ibn Umar radiyallahu anhu sami'tu mu ne dégg naa Aba Hurayrata yaqulu sayna Abu Hurayra yaqulu muy wax ne sami'tu dégg naa rasulallah yi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqul kullu ummati mu'afatun illa al-muhajirin wa inna min al-ijhari an ya'mala al-'abdu min layli 'amalan thumma yusbihu qad satarahu rabbuhu fa yaqul fa yaqulu ya fulanu qad 'amiltu al-barihata kadha wa kadha وقد بات يسره ربه فيبيت يسره ربه wa yusbihu yakshifu sitra allahi anhu qaala Zuhayr wa inna min al-hijaar kon nii la ko al imaamu Muslim ibn al-Hajjaaj rahmatullah alayhi daal di solowee léegi ci gàttal xadis bi moo xadis bi ñu jugawul sorewul kon yonente mi alayhi salaatu salaam dane ah ak lëkkaale mu bunt bi leer na ñépp sama xeet yépp la borom bi di jéggal mais ban xeet xeet biñ ko yónni kese déedéet du ummatul euh, daawa non parce que ummatul daawa am na ñoo xam ne yéeféer lañu mooy yéeféer yéeg jullit ñeeg yéeféer yëpp ñoon ñooy xeet bi nga xam ne ci lañ ko yónni Abu Jahl ci xeet yonent bi sallallahu alayhi la bokk ci boobu côté boobu est-ce que Abu Jahl lañ koy jéggal non non non non du lay wax ah non kii ki muy wax mooy ñi nga xam ne jullit lañu mooy ummatul ijaaba xeet bi nga xam ne ñoom ñoo ko nangul que ne yàllaa yónni ba pare nangu wommatul seen borom voilà mu ne ñooñu ñoom ñépp la ñuy jéggal illa al mu'afa eh, mu kullu mu'afa mu'afan illa al mujahirin ba mu des ñi nga xam ne dañuy def ñaaw def bàkkaar ba pare di ko wone waaw yooyu eh, gis yenn yenn grand yi li la jaay ne ñoom ay guerrier la ñoon ñu nekkee booy naan yéen booy yi c'est que booy yi biñ nekkee man bi ma ci tollee maa doon tëj dëkk xoolal ñoo xam ne boo yam koy wax xamuñu ko woon ci moom mooy xoolal borom bi suturaal na fay at moom ba mu retraité ci ci yooyu moom yàgg na ndax amatul kàttan femmes yi ñu ko danse yi soxlaatuñu ko bërëb yi ñuy defe caay caay bi soxlaatuñu ko parce que amatul kàttan boo yi juddu ñu bari ci ñoom yëguñ loolu ci moom mu ñëw fekk leen si benn kii di leen jaay ne moom guerrier la woon quoi boo mooywul sax mu ngi yor benn kan boo xam ne moom lay sukkootoo naan non mais yéen de sa ngeen a ay quoi non man gis nga bi ma ciy toll maa doon toj dëkk bi lii wut lii daa doon def mais yéen yéen yéen yéen ngeen imagine kooku ci la mooy borom bi suturaal na ko ci ñi kenn yëgu ko lu bon mu xëy ñëw lu mooy bu xëy bi dekkiwul ne mu xëy te suba nga kese lii façon waxin la mooy ma dekkiwul nga ah comme que nee na daal waa ji day day day day yonent may sa saam bokk na ci di feeñal lu ñaaw an ya'mal ar-rajulu bil layli waa jëf ci guddi gi xam nga guddi ci boppam sutura yàlla la <laughs> waaw balaa num sutura gu rëy la amalan ak jëf mu léegi summa yusbihu mu xëy wa qad satarahu Allah alayhi borom bi suturaaloon na ko loole ya ah. mu ñëw naan yaa fulaanu amiltul baariha bii def naa kaza wa kaza loolu tekkiwul ne ah nga ne kon nag man damay bàyyi ba ginnaaw suba tey ci guddi laa koy def après bu subaa comme que ne bu subaa nga koy wax boobu day garaaw kon naa bàyyi ba ginnaaw suba nga war ko wax bu boobaa dañ naan la yow da ngaa wéradi la non mooy fii ak santa boo waxee mooy sutura gala borom bi defaloon yaa ko xotteel sa bopp voilà <laughs> voilà waa ji ñëw kooku di góndi booy yi naan leen ba ma ci tollee moom loolu lool voilà mooy moom mu ngi xotti sutura bi nga xam ne moom la ko boroomam tabaraka wa taala daal di suturaal wala iyaazu billah waaw kon yooyu yëpp yu garaaw la gaa yi nag nga jàpp ne exploit la da gis ñoo xam ne kenn doonu leen xam waaw ñu naan moom trente ans de carrière musicale ci caaxaan kese waaw il a révolutionné le mbalax ak nàngam ak nàngam ba gaa yi fàtte ko ba gaa yi fàtte ko xam nga fi léeg-léeg ak caaxaan nga mu ne ba gaa yi fàtte ko léeg-léeg da jekki ñu lay tàggeel benn nit boo xam ne naan sa waay mais bu ñu koy tàggee ngay door a xam kooku mooy kan premièrement ba pare ci ngay xamee ne moom moo doon kan ndax war que am na ay soixante-dix ans ay soixante ans léegi pare na ko quoi kenn waxatul ay mbiram fàtte nañu bokkatul sax koo xamante ne bu dee am musicien la ku ñuy tegati ay kasetam waaw léegi léeg-léeg ñu invité ko benn kii wala dem këram di ko interviewé <laughs> ñu dem di ko interviewé au lieu moom mu suturaal boppam bañoon sax di ñëwaat ci yu caay caay yam nee woon mu ñëw di ci waxtaanaat waaw gars yi jàpp ne fii mu ne exploit la vraiment kooku mooy premièrement dëkk jamono jam koy def dëgg la am nañu koy yëgoon ñu bari parce que ci la doon nii mais borom bi suturaal na ko ci ñuy mujj ba xamuñu ko mu xëy nan la def wër di wax affaire bi quoi euh, parce que dañ ko interviewé buy wax loo xam ne mooy yàlla la ah mooy yàlla ah ba pare naan saay di ko di ko di di ko euh, di ko bàkkoo ko waaw ñu naan l'interview xaw ma capital ak de diw waliyasu billah yooyu ak xamaaqal ak ñàkk xam kon loolu bu ama am solo la dañuy moytandoo ko bu ñu borom bi suturaalee ci bàkkaar bu ñu def ah bul xëy bul xëy di ko di ko nettali fenn waaw bul xëy di ko nettali fenn loolu bu ko def parce que bu boobaa yow yaa xotti suturaak sa borom tabaaraka wa bi nga xam ne moom la la suturaaloon waaw kon borom bi soppu di suturaal jaam moo tax muy def loolee moo tax mu koy suturaal te noonu borom bi di suturaale jaam loolu la bëgg jaam yi di suturaal seen mbokk jullit moo tax baabu satri wala sitri awratil muslimin waaw di nëbb awraay way ngëm yàlla yi borom bi ci boppam mooy moo tax bokk na ci turam yi as-Sattar suturaalaa koon mu man bi ana kan ku borom bi bind lu dul ne borom bi ci suturaay borom bee ci ngay dund yonent bi alayhi salaam li nga xam ne mooy sangu ñëpp nee na man nuuqishal xisaabu udib képp koo xam ne borom bi yawmal qiyaam day jël dina dina xisaab point par point benn par benn liñ bët lépp foo jaar dina la mbugal ñu ne ko ba ci yow mu ne ba ci man lu dul borom bi daal di may dugal ci yërmande gu yaatu gi ak maghfirah ak yërmande gu yaatu gi moom mooy as noonu nag mu mel jaam bi daa war a fexe noonu melooy borom boobu moom mu fexe di ko meloo mën a muñ mooy aji muñaa seconde bu nekk tierce bu nekk jaam yee ngi mooy yàlla waaye boroom bi neewul ah ku ma mooy rek mu fëkk sa bët def dootoo gis ah kon de kenn dootul gis ci kaw suuf bu borom bi ne woon bu borom bi ne woon ku mooy yàlla rek sa benn ci cër yi wàññeeku ah, barki yàlla waa wax dina compliqué kenn dootul dox non addina bi ci boppam moo doon arrêté bu yàgg sax ñun ñii sax doonuñoon juddu waaw day yeex ku def bàkkaar rek da ngay def bàkkaar sa benn baanam damm ya nga defaat bàkkaar sa nopp dagg bayla nga waawe nga defaat bàkkaar sa bopp bi fëq ngandum bën bën kon dundu du mën a nekk hein loolu nag borom bi tabaaraka wa taala <laughs> yërmandeem nag moo tax muy muñ saa su nekkooku kooku jaam bi daa war bi yërmandeem moo tax moom loolu melaw la ci moom jaam yi ni ñuy def yëpp du leen ko jàppe ci saa si waaw nga fexe yow jaam bi ngay melowoo melo googee fexe di di mu nekk loo xam ne eh, ci ci ci ci ci melo yàlla yooyu nga fexe di meloo noonu comme lay jéggal moo tax képp koo xam alhamdulilah xam nga sa bopp bàkkaar boo xam ne éé eh, eh. sincèrement affaire bi neexuma de waaw tout le temps rek dafa mel ni waa da cee làggi ko waaw waaw mel ni da cee làggi waaye nag borom bi da lay jéggal ah? waaw borom bi da lay jéggal saa soo ko defee di rëccu même bu dee ne boo rëccoo loo rëccu ah borom bi moom dalay jéggal waaw nee na kooku man naa koy jéggal sama jaam boobale kon nag mu ngi noonu ne mais li bot di ko rëccu ta bañ ko ah di feeñal di bañ di divulguer di ko feeñal di ndax loolu istixfaaf la façon maa tay la naan borom bi comme si maa tay waaw moo tax euh, kii al imam at-Tabarani dafa solo xadiis bu ama am solo waaw xadiis saydna abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma mu ne yonent bi saa saam nee na ma min abdin mu'minin illa wa lahu dhanbun ya'taduhu al al al al ah? alfiinatu ba'da alfiina aw dhanbun huwa muqiimun alayhi laa yufaariquhu hattaa yufaariqa ad-dunya ha waaw inna al-mu'mina xuliqa muftannan tawwaaban nasiyyan idaa dhukira ida dukira zakar waaw xadiis boo xam ne bu wér la al imaamul eh, mawlaana ibnu abbaas radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu ne amul benn jaam bu gëm yàlla lu dul ne am na bàkkaar mooy lu ëpp ci ñoom lu dul bàkkaar boo xam ne da koo miin léeg-léeg mu tàbbi wàcc même bu ci tuubee léeg-léeg mu daan wàcc waaw léeg-léeg mu def ko waaw léeg-léeg mu mu dem ba ci biir defaat ko waaw mu ne amul kenn lu dul lu mel noonu dal na waaw am na yoo xam ne dañuy na mooy da ngay xam ne lii baaxul ngay faire la tout ba ko mais léeg-léeg nga tombe wàcc waaw mu ne loolu moom borom bee ko def ñi ci mucc ci loolu bariwul waaw léeg-léeg mu daanu wàcc tombe wàcc ci jàmm boobu ci ci ci se boobale bàkkaar boobale waaw waawoo léegi nag mu ne mu ne aw wala boog zanbun huwa muqimun alayhi wala sax kii mooy ñenn ñi façon benn façon la am ñoo xam ne ñoom bàkkaar la boo xam ne boroom moom la ko nattoo boo xam ne moom da ciy sax waaw moom da ciy sax xam na ne sa bés bu nekk mu def lii mais xol bi neexu ko xam na ne lii baaxul mais dafa mel ni dañ ko cee laggil foo jaar mu def ko waaw allahu akbar allahu akbar mu ne laa yufaariquhu hatta yufaariqa ad-dunya bakkaar boobu bu dee ci mu njëkk a wax léeg-léeg mu tombe ci trouvaat wala te jog yàgg defu ko mais njëkki war rek tombe waat ci mu ne loolu du deñ di mel noonu ba li ñuy génn àddina wala ki nga xam ne dafa sax ci bakkaar boo xam ne xam na ne baaxul waaye muy fexe mais di ci daanuwaat loolu du ko tàqale koog moom ba ni muy génn àddina mu ne nag yeneen tubaab yi saa saam teg ci li am solo mu ne innal mu'mina xuliqa muftanna mu ne ndax lu waral li parce que way ngëm yàlla bi dañ koo bind ah muftan mu nekk koo xam ne dañ koy dañ koy fitnaal mooy dañ koy testé ndax borom bee ne moo bind al mawta wal xayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala moo bind dee ak dund ngir mu testé leen ana kan moo gën a rafet jëf ci yéen nee moo bind maa alal bi moo def maa alal ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala maa def li ci kaw suuf yëpp mu nekk taar taar tóor tóor ngir suuf si ngir ñu fiy dund yéen ñi ma fi teg tamit ngir ma nattu leen ana kan ci yéen moo gën a rafet jëf kon kay mooy nit ci jullit bi dañ koo bind mu nekk koo xam ne dañ koo fitnaal ci fitna mooy borom bi da koy ixtibaar di ko tester di ko saytu saa su ne waaye nag tawwaaba boroom bi nag def na ci moom faculté capacité bu muy dellu ci yàlla malgré bàkkaar boobu nga xam ne laa lagg ci moom fekk mu ngi dellu ci boroomam saa su ne ak xol bu xol bu sell loolu gisoon nañ ko ba ñuy gis wàllu tawba waaw waaw te du dellu ci bàkkaar bi di ko tey bu dee ne moom mu ngi dellu di tuub tuub sell lu mu tuub lu mu ci dellu dellu ci bés bi di tuub tuub gu sell moo tax xadiis ba nekk sunan al imaam Abu Dawud ki nga xamante ne day suuf saa su kooku nekkul ku wéy ci bàkkaar même bu dee def na bàkkaar bi soixante-dix fois par jour laa ndax xolam sellat mais nag an al ammaratu bi suu bakkanam bi nga xam ne mooy digalaate lu yées moo ko noot ba daa mel ni daa mel ni génn ci day koy jafe mais tout le temps da ngay gis ne sa il n'est pas kontaanul ci li ci xaalam de waaye lu mu def def tàbbiwaat mu nekkoon kon borom bi nee na maa ko def jullit bi mu nekk ku ñuy fitnaal di ko teg ci ay saytu waaye tawwaabaa defal naa ko faculté muy dellu ci man waaw muy dellu ci borom bi tabaaraka wa waaw waaw nasiya mu nekk nag koo xam ne kuy fàtte la waaw jullit nit ci boppam moo tax lenn ci borom xam-xam yi naan fi insaan turu insaan jóge mooy ndax nit ki daa bari li kasrati nisyaan nit dañ koo tudde insaan ci arab parce que daa bari lu muy fàtte waaw mais comme que day fàtte nag ida dukkira des ko fàttelee mu nekk ci loo xam ne du loolu moo tax suñu borom ne fa zakkir in nafa'ati dhikra ne yonent bi alei saatu salam fa zakkir del fàttali ndax in nafa'ati ndax fàttali saa su ne day jariñ tekkiwul ne bu dee ne day jariñ non fàttali saa su ne day jariñ lay tekki waaw fa dhakkir in nafa'ati dhikra fa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin mu ne ko fàttali ci beneen laay ndax ka fàttali day jariñ saa su ne loolu mooy leeral in nafa'ati dhikra day jariñ saa su ne way ngëm yàlla bu ko jariñul léegi dina am lum mu bàyyi ci moom loo xam ne mën na koo jariñ dans deux dans trois ans dans vingt ans sa fàttali gox moo tax fàttali neenut déedéet du lu neen waaw mu ne nag buñ ko fàttalee zikir mu fàttale ko waaw bu nekkee ci lu dul noonu ñu fàttali ko tuubloo ko delloo ko ci boroom xamal ko lu waroon wax mu dellu waaye rek delluwaat ci loolu borom bi mën na koo seetaan mu delluwaat ci waaye indiwaat ko gisoon nañ inna abdi ba borom bi kii doon wax yeneen bi alayhi salaatu salaam ne jaam bi day jëf-jëf ju baaxul waaw ba pare tuub dellu ci boroomam waaw waaye defaat lu defaat ko bu ko defaatee nag tuubaat nee bu nekk ko ba ñetteel bi suñu borom saa bu ko defee suñu boroom day wax malaakay ne inna abdi sama jaam bi de xam na ne def na bàkkaar xam ne am na bàk euh, euh, ah xam na ki nga xamante ne nii que ne am na boroom boo xam ne day nangu day jéggale tuub jéggal naa ko waaw mu defaat mu waxaat la même chose ba mu koy defaat ñetteel mu ne ko sama jaam xam na ne am na bàkkaar waaw am na def na bàkkaar ndax am na borom boo xam ne day jéggal bàkkaar waaw léegi na def lu ko neex man toppatu ma ko waaw kon mooy suturaak yàllaa nekk noonu kon nag loolu la kon xadiis boobu al imaam at moo ko solo idaa dukkira dakar bees ko fàttalee mu fàttale ko waaw léegi nag man nga fàttale mu fàttale ko léegi waaye mu demaat ba ci biir bakkanam ñëwaat waaw ba fàttale gi ruuse ak effet ah bakkanam ñëwaat saytaane ñëwaat ak yooyu mu defaat li ñuy def loolu ba léegi génnewu ko ci lislaam non non te bu ko dem ba ci biir mer ko ne yow yow sax borom bi dootu la jéggal loolu déedéet te loolu dinañ ko gis lu mel noonu ci xadiis yi di ñëw waaw ku def lu dul noonu ñëw di tuub bu leen ko bu leen dëgëral iblis may iblis kàttan ci kawam naan ko yow mu yées mi ah. parlement autita bari nañ la fee indi ñu lay def lii. yées bi nga doon déedéet bul wax loolu kon nag hadis bi kon nañ ci jànge loolu boroom bi nga xam ne mooy as-Sattar suturaalaa kon nee na ñëpp laa jéggal ndax ñëpp la suturaal kullu ummati yi xeeti yonent la ne saa saa moo tax jullit loolu la waaw lu mu nekk ci bàkkaar bañal bàkkaar ya muy def waaye bul bañ jëmm ji ndax bu ko borom bi soppuloon du ko def jullit ndax ñoom ñëpp lay ba lay jéggal waaye ba mu des al mujaahirin ñi nga xam ne moom ah ñooy feeñal seen yu ñaaw yi ñuy def borom bi sutural leen ci guddi gi ñu xëy di wuññi seen sutura wala ñu bàyyi ba benn jamono ñuy wulli seen sutura boo xam ne eh, borom bee leen sutura moo tax yonent bay saa saam ki njaaloo woon ñëw ne daa njaaloo dana ko dana ko demal moo tax borom xam ne ne njaaloo nii te feeñoo lii li gën na bu ko dem di wax kenn dem alhamdulilah nga daal di euh, tuub sa digganteeg sa borom kon mu ne loolu la ki nga xam ne borom bi moom daa fanaane suturaal ko mu xëy di ko wuññi kooku borom bi du ko jéggal kon nag yàlla nañu borom bi mu sooy ci façon yu mel noonu waaw dañoo xam ne bàkkaar ak nit ñoo ñoo ànd comme li xadiis bi ñu jóge léegi wax waaye li am solo nit ki nay dellu ci boromam ak xol bu sell bu tuub tuub dellu xamal na ko moo takk moo def lu dul noonu kooku insha allahu taala borom bi na ko jéggal te dina ko ah noonu mu ko suturaalee ba taxawul di ko wax di ko feeñal noonu la koy suturaale yow qiyam sutura boobu nag yawmal qiyam nu muy demee soo am jéggal ko bàkkaaram yépp walla mu wax li mu wax ci beneen xadiis bi day woo jaam bi mooy ci nit ñi kenn du ko yëg xam nga bésu yawmal qiyaam mooy bés bi nga xam ne dañuy génne wuññi yow tubla sarair la borom bi wax fa ma lahu min quwwatin wala nasir bés bi nga xam ne ci lañuy feeñal as-sarair mbóot yi waaw keroog la ga la borom bi di feeñal mbóot yi <laughs> suuf di wax la xew ak lañ defoon ci kawam waaw wa axrajatil ardu asqalaha waaw yawma idin tuhadditu axbaaraha keroog la suuf di nettali xabaaram ya yi xewoon ci kawam yi nit ñi doon jëf ci kawam bés la boo xam ne ci la borom bi di wuññee mbir yi waaye ji mu suturaaloon fii borom bi ni mu leen di suturaale fii noonu la lay jokkalee suturaak àddina ak suturaak àllaaxira bu doon ne bokkoo woon ci koo xamante ne nii dalaa suturaaloon ngay wuññi sa suturaak bopp suturaak borom bi xam nga beneen xadiis bi yonent ma ne saa saab dana borom bi day woo jaam bi xam loo ko ne ko du yaa jëfoon lii ak lii du man lu dut ne waaw di ko wan yu bon yu mu def di ko wan yu bon yu mu def ba waa ji jàpp ne tey rek lay toox borom bi ne ko maa la ko suturaaloon ca àddina ba kenn xamu ko woon ci yow noon naa la koy suturaale tey fii ci àllaaxira doxal nga dem àjjana léegi mu dem kenn yéegu ko ñépp buñ ko gisee di ko tagg ci sa baay alors que yu garaawam yu bari borom bi ni ko ko suturaaloon fii ba kenn xamu ko noonu la ko suturaal fee waaw moom lay wax ci beneen xadiisu bitaaqa bi boyat bi waaw yeneen bay saat saam ne jaam bi borom bi da koy woo yawmal qiyaam taxawal ko wa kullu wa kulluhum aatihi yawmal qiyaamati farda te suuratu Taaha te gis nga jaam yi ñoom ñépp alayhi salaatu wassalaam dinañ dikkal seen borom wala Maryam suratu Maryam alayhi salatu wassalam dinañ dikkal seen borom kenn par kenn borom bi teewal jaam bi la ko yow di ko génne yu bon yi mu defoon mais yu génnewul yu ndàmb yi di génne yu ndaw yi di génne yu ndaw yi di génne yu ndaw yi affaire yi bari ba jaam bi jàpp ne tay rek laay dégg yii man de alxuraan léegi borom bi ne. xamal ko ko ne ko yaa doon def lii mu ne waaw mu ne ko soppi naa ko def ko lu baax lépp yu baax léegi jaam bi bëgg ne borom bi non am na yeneen yoo xam ne wane woo ko de mooy am na yeneen yu gaaw bakkaar yu mag yoo xam ne ah comme que sama yu ndaw yi lañ ma génneel def ko tiyaaba mais sama yu mag yi buñ ko naan borom bi am na yoo xam ne daa mel ni kii ko <laughs> bëgg na yu mag ya borom bi génneel nga sax nga def ko tiyaaba bu gën a dee ndox loolu bokk la hadiisu bitaaqa bi euh, hadiisu bi jaam bi borom bi da koy <laughs> mais daal ñu jël ay jëfam péser yu bon yi gën a diis yu baax yi borom bi na ko sama jaam est-ce que sama malaaka yi dañ laa tooñ mooy dañoo jël wàññi sa yu baax dara wala déet mu ne déedéet yi yépp reconnaître naa maa ko def mu ne ko nag tay kenn du la tooñ mu ne lële ci sa jëf yi la bokk boyot bee boyot mooy benn boîte bu ndaw wolof moo naan boyot as mboyot boîte bu ndaw moo xam ne lu ñuy def léeg-léeg ay jaaro or wala yu mel noonu di ko denc suñu waroon ne lee ci sa jëf yi la bokk tey kenn du la tooñ ne génne leen ko indi leen ko ngeen teg ko ci balance bi ndax lu baax la lu mu def jàmm am ah mboyat sii lu ndaw lii bu waat ndaw si lan lay jariñ ak sama bàkkaar yu bari yi suñu boroom ni génn nañ ko ci teg rek kenn du la tooñ ba ñu ubbee boyat bala ne mooy laa ilaha illa allah ñu ko ci balance bi mu gën a diis yu bon yi waa ji dem àjjana yonent bi saab saab ne laa ilaha illa lépp lu ñu ko màndaxeel moo koy gine diis lépp lu ñu ko balanceel moom mooy gine diis loolu ne laa mooy laa ilaha illa kalimatu tawhid kalimatu mooy kàddu wéetal yàlla mooy kàddu gi nga xam ne moo tax suñu boroom bind asamaan ak suuf yónni yonent alayhimu salaatu wassalaam ngir lan li takuna kalimatullahi hiya al-ulya ngir kadduk laa ilaha illa allah féete kaw leneen lu dul moom kaddu boobu képp ku ko wax mu dëggu ci yow nga génne doon àddina qad faaza fawzan azima kooku texe na texe goo xamante ni nii gu màgg màgg la kon nag yàlla nañu borom bi suturaal te ñépp nañu borom bi may ko jooju ñu fexe moom ah roye ko ci loolu fexe ñu itam di suturaal suñu mbokk julli ñi tey suturaal suñu bopp loolu war a imaamul Buxaari yi def ci buntu buntu jaam bi sutura bu mu suturaal boppam sutura day tàmbalee ci nga suturaal sa bopp ndax ibda bi nafsika summa bi man ta'ul waaw tàmbalee sa bopp nga teg ci ñi nga xam ne yaa leen yilif yaa leen yaa nekk seen yaa yor seen mbir te bokk na jaam li ñuy suturaale boppam moom ci boppam ayibu boppam mu bañ a dem di ko wax seneen waaw di wan ne walla man guerrier la wala yu mel noonu di ko divulguer waaye ak njabootam mu bañ a dem di leen divulguer yoo xam ne seen yu ñaaw la ci loo xam ne lu dul loo xam ne nit ki day dem wax ko koo xam ne ngir mu fajal ko yenn yi la te loolu du ku nekk nga koy wax kooku docteuru xol nga koy wax waaw ngir mu man laa faj te léeg-léeg sax soxlawul moo koy wax boo ñëwee moom dina xam lu la dal waaw atibbaa'ul qulub ñi nga xam ne ñooy docteuru xol yi ñooy shaykhu tarbiya ñi nga xam ne ñoom dañ lay mën a yar fóot la lépp loo xam ne takk-takk ci yow ñu soppi ko def ko leer ñu lay yéegal jëmale ba nañ lay jële sa loxo teg ko ci loxo yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw moo tax léeg-léeg nga kenn ñëwoon ci yonent bi saa ne ko man nii laa mel te yonent bi saa saa ne eh, yow loolu dañ koy dere waaw kii njaaloo woon la ne ko waroo moo tax bi ñuy wax dañ ko demal mais nit day ñëw ne ko ah waaye dafa ñëw ne yonent bi salaam loolu bokkul ak nga def loo xam ne du noonu nga bëgg xam àtte yàlla part que da ko war a corriger c'est pas la même day doone ah kon man kay jarul may laaj bu ma defee lu bon loo xam ne maa ngi ci xaw ma ndax kii la lan moo ci déet dañ daal la ngay laaj parce que loolu bokkul te bu boobaa booy laaj obligé woo man la. waa ji daa ñëw ne yonent bi salaam man de xëlëtu alku naa yonent bi alayhi salaam ne ko loolu am. mu ne ko man damaa joteeg sama soxna ci bu weeru koor kon alkunaa mooy waajooju xarisam bu siw boobu rek mu ne ko toogal ne mu ne ko dane ko léegi dangay ngay ñaari weer yu tegaloo mu ne ko yonent ma lay saar saar man lu ma dugal ci lii lu dul ñàkk mën a woor lu ñu ko wax rek ci kafaara yi l'islam wax mu ne yeneen tubaab yi saa saa loolu manuma ko joxe leelal joxe lekk mu ne man kenn damaa gën a ci maju ma ji yeneen tubaab saa saa di ko rek ne ni ñuy indee tàndax ma ju bari joo jële mu ne ala anawaañ mu a ko maa ngi mu ne ko jëlal nga jox ko nga dundali ko sa njaboot mooy foofu xam nga li wax mooy lu bon la def mais lu est-ce que yeneen saa saa da waroo ko war a wax non mooy bu dee da ngay laaj. bëgg xam àtte loo xam ne def nga ko xam nga ne sax baaxul mais xamoo àtte bi lan mooy àtte bi ak lan nga ci war a taxawoo ba du la daraat ak nan nga koy wuyee lu ñu war a réparer la nga ñëw laaj ko boroom xam-xam loolu bokkul ci mu jaa mu jaahara bokkul ci siiwal lu la boroom bi suturaal waaw waaw waaw <laughs> kon mu ngi noonu te bari na ci sunna yu bari yoo xam ne ay saxaaba yu ñëw di wax yoo xamante ne nii du noonu yuñ def ñëw di ko wax yonente may sarsam ngir mu wax leen ci àtte bi yàlla ak nan la ñuy doxale loolu bokkul ci bi waaw lii moom mooy ki nga xam ne istixfaar lay def day foowe diine yàlla ni kooku mooy yàlla amul poids ci sama xol waaw képp koo xam ne borom bi dafay suturaal ci lu ñaaw loo def nga ñëw di ko wax ci di ko publicité di ko wax ci réseaux sociaux yi filmer sa bopp di def bàkkaar ba pare dugal ko TikTok ko doon defee di ko boo filmer wuloon sa bopp kenn du ko yëg nga filmer sa bopp di def lu ñaaw bëccëgu weeru koor nga filmer sa bopp di lekk dugal ko TikTok ak yooyu di wane ne man maa tay lu ma neex laay def ah waaw waaw waaw non yu bari la lii moom buñ ci naree topp di jeex nañ yem noonu insha allahu taala lëkkaale ma bunt bi leer na kon ñaari xadiis a ci des ñu tëj bunt bi ah xadiis yi ñëw fii yépp xadiis sayna Abu Hurayra la radiyallahu anhu gis ne ñaar yu mu indi moo ci des bu ko defee ñu daal di pare ci bunt bi insha taala wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama wa ala